rahimahullahu taala mu daal li ñuy indil beneen xadis mu ne waa muy xadis cinq cent cinquante xadis cinq cent cinquante bii mu ne wa an abdillahi ibni amri ibni al-aas radiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ayyul islami xayr qaala tut'imu at-ta'am wa taqra'u as-salam wa taqra'u as-salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif muttafaqun alayhi kon al-imam al-hafiz an-Nawawi mu ne wa an Abdillah ibn Amr mu ne xadis bii da mu ngi koy jële ci saxaaba boo xamante ne nii mooy Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu taala anhuma nga xam ne nee na anna rajulan dafa am benn waay dafa am benn waay boo xam ne sa ala dafa laaj rasulallahi nawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ne ko ayul islaami xayr waaye yonent bi alayhi salatu wassalam ban ci soobu wuñ yi soumission yi ah wommatu yi ci lislaam su ban l'islam moo gën gan jëfu l'islam moo gën ginnaaw farata yi bien sûr xaaral mu ne ko tutay ba taam mooy nga joxe li nga xamante ne nga leela ñam waaye wa taqra'u salaama nga daal di wala alaab danaan nga nga jàng nuyu mooy nga nuyu rek alaa man arafta koo xam wa man lam taarif ak koo xam bul sélectionné ñi ngay nuyu ñi nuyu jël sa asalaamu sa jàmm goo ngay ñaanal nit ñi ne man daal ko dul xalaateeg man fa salaam déedéet mu ne xadis bi muttafaqun alayhi al imaamu al buxaari naka noonu al imaamu muslim abul daal dinañ koy solo léegi laaj bi mooy. est-ce ñoom ñaar dongu ñooy ñi nga xamante ni ñoo ko solo ñu ne la déedéet al imaamu Ahmad ibnu Muhammad solo na ko na al imaamu Abu Dawud at-Tirmidhi an-Nasa'i ak Ibn Majah al jamaa kutubu sitta ñoom ñépp ko solo kon al imaamu al-Bukhari rahimahullah andi ko ci buntu yu bari fi mu ko njëkk indi mooy hadith numéro douze kitaabul iimaan baabu it'aami at-ta'aami minal islaam mu ne haddasanaa Amru bnu Xaalid imaamul Buxaari rahimahullah mu ne haddasanaa nettali nañu Amru bnu Xaalid di Amru bnu Xaalid ibnu Farrux ibnu Sa'iid ibnu Abdirrahmaan ibnu Waaqid ibnu Lays rahimahullah al-Harraani al-Misri al-Hanzali rahimahullah qaala mu ne haddasanaa al-Lays mu ne ki ñu nettali mooy al-Lays al-Lays ibnu Sa'd ibnu Abdirrahmaan al-Fahmi al-Misri an Yazid moo ko jëlee ci Yazid ibn Abi Habib Suwayd al-Azdi Abu Raja al-Misri rahimahullah an Abil Khayr moo ko jëlee ci Abul Khayr Marsad ibn Abdillah al-Yazani al-Misri rahimahullah an Abdillah ibn Amr moo ko jëlee ci Abdallah Abdallah bi moo newoon Égypte ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala bu newoon Abdallah rek yokkul Amr bi loolu bokk na ñi nga xam ne ban Abdallah xam nga biñ gisoon daaye hadiis yi njëkk bi mooy hadis Ibn Mas'ud ci jotaay bii ñu génn am mu ne Abdallah dinañ xam ne te ñooñu Qays moo ko jëlee ci ñoom te moom Kuufi ñu xam ne Abdallah ibn Mas'ud bokk nañ ñi xamee ban Abdallah la mooy ñu xool ban réew la kii Misr la te Abdallah ibn Amr moo ne woon Misr radiyallahu ta'ala anhuma anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ayyu al-islami khayr qala tut'imu at-ta'am wa taqra'u as-salam ala man arafta wa man lam ta'rif al-imam Muslim kanta moom moom itam mu ngi ko ndi ci kitabul iman babu bayani tafadul al-islam mu ne moom al-imam Muslim haddathana Qutaybah ibn Sa'id mu nekk ñu nettali mooy Qutaybah ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah Thaqafi mawla Abu Rajal al-Balkhi al-Baghdadi rahimahullah qaala mu ne haddathana Layth mu ne ki ñu nettali mooy Layth Layth ibn Sa'd gis nañ ko sànq xaa mu ne taxawal ma ndil la beneen tàlla la wa haddathana Muhammad ibn Rumh ibn Muhajir imaam Muslim mu ne te nettali nañu xadiis bi beneen sëriñ bu Qutayba di Muhammad ibn Rumh ibn al-Muhajir rahimahullah at-Tujibi mawlaahum al-Misri ah, qaala mu ne axbarana Layth Layth lañ gisoon sànq an Yazid ibn Abi Habib gisoon nañ ko loolu imaamul Buxaari Yazid kese la waxoon an abil xayr gis nañ ko an abdullah ibn amr anna rajulan sa'ala rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ayyul islami xayr qaala tut'imu at-ta'am wa taqra'u as-salaam ala man arafta wa man lam ta'rif kon nii mooy li nga xam ne noonu la ko al imaam daal di indee léegi kon ginnaaw loolu waaw mooy ana ban lëkkaale la buntu bi hadis bi am ak suñu buntu bi dañ naan la ci yoonu yiw yi la bokk ama dalaa wax bunt bi nga xam ne al karam wal juud wal infaq waa may teraanga waaye al juud tabe wal infaq ak dépense loolu nag yii nii waa ji daa am benn waaye bu laaj yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko ban l'islam moo gën ban jëf loolu da ngay gis ne yonent bi alayhi salaatu salaam yàgg nañ koo laaj yu mel nii yooyu nag li gën a dëgër mooy selon kiy laaj ak ña ña fa nekk loolu la ci selon loolu lay tontu waaw loolu la moo daal imaam mu ne wa yaxtamil al-Haafiz ibn Hajar mu mu ne wa yaxtamilu an yakuna al-jawaab ixtilafa li-ixtilaafi as-su'aal an al-afdaliyya yàgg nañ koo laaj lu gën mu wax leneen lu wuteeg li loolu nag selon kay laaj ndax mooy docteur xool yi ak yaram yi xam na ku nekk la gën ci yow mu wax la loolee. waaw akbar moo tax am na ñenn ñu ne sax xadiis bii nii li muy gën a wane mooy bi muy door a ñëw li nga xam ne mooy madinatu munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam ngir tiise defar dina dëgëral diggante diggante jullit ñi yonent mi alayhi salaatu salaam nag ne l'islam bi gën koy ñoo xam ne jotuñoo miinante bu ñu bëggee miinante am ku nekk jàpp sa mbokk comme sa bopp fokk ñuy doxal li mooy lan tut'imu ta'am lépp togg bu dee xaj na ci nga daal di yokk sa ñeex sa maraq wala nga togg lu bari ngir sa dëkkandoo yi nga mën leen cee jox loolu ëskay doole te loolu moo tax yonent bari saa saa noonu joxante leen cadeau tahadaw tahab joxante leen cadeau bu ko defee ngeen bëggante ndax dina am nit ñoo xam ne dañuy moytu wante di regarder wante comme des chiens de faïence kenn wóoluwul moroom ba ndax xamantewul te nit lu mu xamul da koy xaw a day xaw am distance ak moom bu sàgganee nag iblis di ko defal ay préjugé muy am ay préjugé yu baaxul ci mbokku jullitam te loolu du lu baax yonent bi alayhi salaam nag jàngal ñu loo xamante ne day tax ul ulfa am miinante bokku na ci mooy joxante ay kado joxe lekk nga defar benn tarte wala benn soos wala benn yaasa wala benn ceebu jën nga jël benn palaat boo defar bu baax wala benn bool yónnee ko sa mbokk mi nga xamante ni nii ay voisins ngeen ay dëkkandoo ngeen loolu day gën dëgëral ànd ay day gën a tax ngeen xamante waaye bokk na ci wa taqa'u salaam ngay nuyoo. ala man arafta koo xam wa man lam taarif koo xamul mooy bul sélectionné waaw bul jël di sélectionné naan man ñoom diw kese laay nuyu déedéet du yëfu jullit ndax yaa ngi indi li nga xam ne mooy ak féewala diggante julli nii te borom bi nee woon na innamal mu'minuna ixwa dëgg-dëgg way ngëm yàlla yi dong ñoom ñoom ay bokk kon nag fa aslihu yéwénal leen rafetal leen bayna axwaykum yéwénal leen seen diggante mbokk yi loolu bokk na loo koy gën a yéwénale mooy ngeen di nuyoo boo fi ñëwee nag di sélectionné ki ngay nuyu ku ñu doon nuyu yaa ngi commencé di di division bi nga xam ne borom bi waxoon na ah woon ko julli ni ne woon bu leen bu leen bu leen bu leen wala tanaza'u waaw fa tafshalu ah wa tazhaba rihukum mu ne woon wala tanaza'u bu leen xëccoo. ndax bu ngeen xëccoo kat fa tafshalu di ngeen yoon dox di ngeen perte wa ba mu dem rihukum li nga xam ne mooy seen kattan da ngeen waroon a am nekk benn seen kanamu noon loolu dootul mën a nekk waaw seen yoon seen noonu yëpp leen di yàpp waaw ku am bopp yu baax sax ci yéen yéen di la ñuy ñëw waaw kon nag loolu lu am am solo la waaw ndax division day indi li nga xamante ni mooy ak néew doole ndax kat l'union fait la force te yadullahi ma al jamaa loxol yàlla mu ngi ànd ak mbooloo mi moo tax yonent bari saar saar ne bu kenn ñëwee fekk ngeen nekk benn mu bëgg a tasaare seen mbo seen benn bi dóor leen doqam kaa inan man ku mu man di doon baayam sëriñ la politicien bu mag la waaye tasaat tas ñëw ci réew mi indi fi ay faction yoo xam ne waa réew mi masuñu koo xam waaw tukulóor ak séeréer ak alpulaar yeeg ñoom tukulóor yeeg pël yi manjaak yeeg euh, yooyu yépp masuñu am problème loolu d'ailleurs dañ ciy kalante diw ñëw moom daal di indi ak féewale ci diggante nit ñi ba daanaka ku nekk safara ngay ëmbal sa moroom yeneen tubaab yi sax ne bu ngeen nekkee benn ku ñëw bëgg leen a tàqali doo leen doqam kaa inan man kaan ku mu man di doon Allahu akbar kon nag wa taqra'u salaama ala man arafta koo xam koo xamul loolu nag nga ne ma waa atama parce man bu dee réewum jullit la ku ma romb en général mooy damay jàpp ni jullit la ndax al hukmu lil ghaalibi li ñuy jox atte mooy li bari. da comme que réewum jullit la damay jàpp ne ñëpp ay jullit lañ bu ma rombee nit man naa ne asalaamaaleykum waaye mais <coughs> même bu dee waa ji la duñ la ko jàppe ndax lool wan naa laa xukma la kooku lu raar la te lu raar kenn du ko joxate nga ne ma waa bu wéyee damaa nekk réew moo xam ne ñu fëpp ay lañ ka France wa Canada wa al wilayatul al amrikiya muy les États-Unis d'Amérique waaw boobu est man damay nekk fu ma romb ci mbedd mi ku ma romb nuyu ko ñu ne la déedéet ndax xaayna bi day ñëwaat boo gisee koo xam ne ni mu soloog ni mu mel yëpp day wane na jullit la man nga koo nuyu waaw waaye yàlla xam na ne léegi dañoo nekk jamono joo xam ne da ngay nuyu ni ñu lay mere waaw waliyasu billah chiarul islam bi gën a màgg bu nit dajee muy nuyoo ñaan boroom bi nga xam ne mooy assalaam bi nga xam ne mooy boroom mucc du salaama te ku mucc moo la muccalu borom jàmm mu defal la jàmm te ànd ak yow nga ñaanal ko nit mu lay mere waaw te la mere nga koy nuyu mu gën laa dégg xool karkaram gi fële ñàngal di la wan ne waruma woon nuyu wal iyaazu billah wal iyaazu wallahi loolu mooy vraiment feebar na waaw loolu mooy feebar na loolu feebar nañu waxoon nañ la al imaamu Nawawi waxoon rahimahullah maanaam am na ñoo xam ne koo xam ne moom da ne comme que noonu la demee yow bul nuyooti parce que kooku comme que du la fay ay àqam danga koy yokk ay àqam mu ne loolu mooy waxi lan waa ji deful li mu war a def yow yeneen may sa sam ne yow nuyool koo xam ak koo xamul nga bëgg koo bàyyi parce que waa deful defal parce que loolu mën na koo jàjj ëllëg waaw mën na koo jàjji ëllëg kon xadiis baa ngi noonu di wane daal la ñam daa nekk ci qualité yu mag yi nga xamante ne ni waamee xéewal ak tabe ak dépenser ci yoonu yiw yi warax yonent bi alayhi salaatu salaam comme xadiisu bi doon nettali mbiru Seydina Abdallah ibn Salaam zaalika al-habru al-yahuudi muy Abdallah ibn Salaam ridwaanu salaam li nga xam ne nee na yonent bi alayhi salaatu bi mu ñëwee Medina indafala an-naas fa kuntu mimman indafal nit ñi dañoo bëbb mooy bi mu agsee nee na bëbb daal di dem bokk naa ci ñu bëbboon nee na bi ma agsee li ma njëkk a dégg bi ma xoolee xar kanamam gi laa xam ne lii du xar kanamu kaddaab xar kanam gii du xar kanamu koo xam ne day expliquer day wax lu amut léegi nee na la ma njëkk a dégg muy wax keroog mu ngi naan yaa ayyuhan naas afshu salaam wa at'imu at-ta'aam wa sallu bil-layl wan-naasu qiyaam wan-naasu niyaam tadxulu al-jannata bi salaam allah mu ne li ma njëkk a dégg man Abdallah ibn Salaam Yonent bi alayhi salaam di ko wax dane yaa ayyuhan naas yéen ñi afshu salaam dee leen wasaare li nga xam ne moo ñëw waaw xadis boobu romon jotoon nañ ko gis jotoon nañ ko gis sa xadis euh, euh, euh, bi mu wax naan ki waat naa ci ki nga xam ne walladi nafsi bi yadihi la tadxulul jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu xadis trois cent soixante mu naan ndax duma leen wax xamal leen loo xam ne bu ngeen ko defee di ngeen soppante afshu salaama baynakum kanta xadiisu ibn salaam bi moom ñëwagul ci xadiis mu ngi koy indi xadiis huit cent euh, huit cent euh, quarante mu ne kon afshu salaam dee leen wasaare li nga xamante ne nii mooy nuyoo wa at'imu ta'am te dee leen joxe li leele di jullit daa war a nekk ku tabe di joxe lekk wasilul arham dee leen jokk mbokk wa sallu bil layli wan naasu niyaam dee leen julli ci guddi yi mooy di naafila fekk nit ñee ngi nelaw bu ngeen ko defee di tadxulul jannata bi salaam di ngeen dugg àjjana ci jàmm te al imaamu at-Tirmidhi moo ko solo moo tax ñu ne hadis bi li muy gën a niru li muy ñëw Medina mooy mu bokk te loolu du rek mooy képp koo xam ne am nga problème ak sa mbokk jullit yii di di ko yàttal waaye di ko nuyu. loolu it bokk na ci yi nga xam ne day tax animosité ak moytuwante bi mu daal di dañ al imaam al xaafiz an-Nawawi hadis bi bala ñu jàll war na ñëwaat hadis huit cent quarante cinq insha allahu taala al imaam al xaafiz an-Nawawi rahimahullahu taala moo di hadis cinq cent cinquante wa anhu radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam arba'uuna xaslatan alaahaa maniihatul anz maa min aamilin ya'malu bi xaslatin minhaa rajaa'a thawaabihaa wa tasdiiqa maw'idihaa illaa adxalahu Allahu ta'aalaa bihaa al-jannah rawaahu al-Buxaariyu rahimahullahu ta'aala waqad sabaqa bayaanu haadhal hadiisi fii baabi bayaani kasrati turuqil xayr kon al-imaam al-haafiz an-Nawawi moo dil ñu xadis boo xam ne romb na jotoon na mu romboon muy xadis cinq cent cinquante et un mu ne wa anhu mu ne xadis bii mu ngi koy jële ci saxaaba bi mu jële woon xadis biñ jógee muy Abdallah ibn Amr radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mu ne annahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qaal mu ne dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fukki ay jikko yoo xam ne yu sell lañ ñu ngi nii alaaha ba ci gën a kawe mooy manihatul mooy nga jël sa benn bëy <clears throat> jox ko kenn ngir mu jariñoo ko ratt meew ma bu pare daal di la koy delloo mu ne maamin amilin amul benn jëf aji jëf boo xam ne yaamalu dina jëf bi xaslatin minha ci benn ci jikko yu baax yooyee quarante yooyee rajaa sawabiha bi am yaakaar boroom bi fay ko ko te moom la ko yéene sellal wa tasdiq dëggal maw'udiha la yaru borom bi diggee ne képp ku dépensé ngir man dinaa la fay ëllëg nga gëm loolu dëggal ko illaa lu dul adxalahu llahu lu dul borom bi nga xam ne taala moo kawete yéegul dina ko dugal bihaa ci jëfam joojee jaare ko ci aljannata aljanna mu ne xadiis bii de rawaahu soloo na ko albuxaari yu de al imaam albuxaari al imaamu eh, al al al al al mu ne waqad sabaqa mu ne nag romboon na bayaanu leeral hada al xadiis xadiis bi fii baabi ci buntu ci buntu ah bayaani leeral kasrati turuqil xayri bariwaayu eh, yoonu yiw yi xadiis bi xadiis cent trente-huit lañ ko gise woon ko gise woon ci buntu boobu mu wax baabu kasrati turuqil xayri ci lañu gise woon buntu bi walillahi alhamdu wal minna moo tax kon duñ ci ñëwaat kon alimamu alhafidu an-Nawawi rahimahullahu taala muy indi benn xadis boo xam ne romboon na te ci la muy jeexal inshaa Allah wa an abi umamata sudayy ibn ajlan radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ya ibna adam innaka an tabdula al-fadla xayrun lak wa an tumsikahu sharrun lak wala tulaamu ala kafaaf wabda biman ta'ul walyadu al-'ulyaa xayrun min al-yadi as-suflaa rawaahu muslimun rahimahullahu ta'aala kon moo di hadith cinq cent cinquante juróomi téeméer ak juróom fukk ak ñaar mu ne wa an Abi Umaama mu ne xadiis bii de mu ngi koy jële ci saxaaba boo xam ne moo doon doomi bàyyi umaama moo doon dàkkantalam waaye ñu mu tuddoon moo doon <clears throat> Suday ibn Ajlaan Suday di doomi Ajlaan al-Baahili radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa mu <clears throat> moom dane qaala rasulullah mu ne qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam lan la wax mu ne dane yam na aadam yow doomu aadama bi innaka yow kat an tabdula al fadla xayrun lak nga dépensé li des ginnaaw bi nga fajee say aajo ak aajo ña nga xamante ne nii ñoom la seen dundal leen borom bi war lool la ko nga dépensé ko def ko ci yoonu yiw yi xayrul laka moo gën ci yow wa an tumsikahu waaye boo ko téyee nag ah sharrul laka baaxul ci yow de waaw waaw safaanu baax la ngir yow wala tulaamu te kenn du la ŋàññ kafaaf fekk yaa ngi jàpp ci lu la doy képp kenn du la ŋàññ naan la waaye lu tax ngay am lu la doy ah déet kenn du la ci ŋàññ wabda waaye nag booy dépenser boo paree sa bopp mooy wabda na nga tàmbalee bi man ta'ul ñi nga xam ne seenu dundal leen yaa leen njaboote yaa leen war a dundal wal yadul ulya te loxo bi nga xam ne moo féete kaw xayrun moo gën min al yadi loxo bi nga xamante ni moo féete suuf di jël loxo bi joxe loolu gisoon nañ ko gisati ko moo gën loxo bi nga xam ne lay tàllal di jëla mu ne xadiis bi rawaahu solo na ko muslim muy al imaamu muslim ibn al hajjaj abul husayn rahimahullah hadis bii nag romboon na hadis cinq cent dix mooy buntu baabu fadlil ju'i wa khushunatil 'ayshi wal iqtisaari ala al qalil min al ma'kuli wal mashrubi wal malbus mu jeexe muy chapitre cinquante six gisoon nañu hadis bii nañ la foofee dina ñëwaat hadis cinq cent cinquante deux kon lépp loo xam ne moom laa caawaroon a